وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه فقال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه رواه البخاري رحمه الله تعالى قال الإمام الحافظ النووي رحمه الله li ñëw ak ñun ci xadis bu mujj walillahi alhamdu wal minna Ah, ginnaaw biñ gisee fii jotaay bi ñu génn xadis biñ mujj woon gis muy xadis sayna Abu Hurayra di xadis 610 mu ne woon wa anhu radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala law du'itu ila kura'in aw zira'in la ajabtu bani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey nag muy ñëw ci xadis bu mujj walillahi alhamdu wal minna ah ñu jeexa ñu koy jeexale fii ci alkaabata almusharrafa zaadaha llahu tashrifan wa takrima muy xadis numéro 611 mu ne waan anas mu ngay jël ci sayyidina anas xaadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam annahu qaala mu ne nee na kaanat nekkoon na naaqatu rasulillah naagaak yonent bi alayhi salaatu wassalaam gëléemam gi al-adba tuddoon al-adba laa tusbaq kenn doonu ko woon raw <laughs> waaw kenn doonu ko woon raw aw laa takaadu tusbaq loolu kenn ci ruwaat yi comme niñ koy gisa léegi insha allah moo ci sikki sàkk wala boog doonuñu ko woon xaw a raw ci bu bu bu bu amoon waaw ku mu njëkkalanteel rawanteeg yow moo lay raw waaw fajaa arabiyun benn kaw kaw benn bédouin jóge na le ala qa'udin la ñëw ci benn gëléemam war benn gëléemam ñëw mi Medina fa sabaqaha mu daal di rawante gëléem yonent bi alayhi salaatu salaam te boobu raw yonent salaatu salaam moo ne woon ci gëléem gi attention c'est ça <laughs> voilà <laughs> léegi nag gëleemu kaw kaw bi bédouin bi arabi bi daal di raw gëleemu yonent sa salaam nag al atba <laughs> léegi bi mu demee noonu fa shaqqa zalika mbir mi nag xaw a diis quoi <laughs> alal muslimiina ci way ngëm yàlla yi way wommatu yi affaire bi diis ci ñoom quoi mooy gêne bi ngay am rek mu nekk gêne bu rëy rëy rëy rëy ci ñoom waaw le fait que c'est kaw kaw bi raw na yonent bi sallallahu alayhi wasallam quoi gi nga xam ne daanaka kenn doonu ko raw léegi mbir mi diis ci ñoom hatta arafa ba nu yonent bi saa saam seetlu ko ci ñoom gis ne gaa yi daal mbir mi mbir mi daal diis na ci ñoom lool fa qaala mu ne leen haqqun ala allah bi de mi nga xam ne moom la dara warul dara warul waaw moom moo jël ci boppam këne allah yartafi shay'un benn mbir du yëkkëteku di yëkkateku min ad-dunya ci àddina gi illaa wada'ahu lu dul bés dina ñëw mu mu mu wàcce ko waaw mu teg ko ci suuf <laughs> waaw mu ngi noonu <laughs> mu ngi noonu mu ne nag xadis bi rawahu al-Bukhari al-imam Muhammad ibn Isma'il al moom moo ko solo léegi <laughs> laaj bi mooy mooy est ce que moom donc moo ko solo ñu ne la hadis bi euh, al imaamu Ahmad ibn Muhammad sëriñam solo na ko na ko naan al imaam Abu Dawud ak al imaam Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasa'i rahmatullahi ala al jami' al imaam al hafiz al Bukhari rahimahullah indi na ko ci ñaari bërëb. kitaabul jihaadi wa siyar baabu naaqati nabi sallallahu alayhi wa sallam indi na ko foofu waaye indi na ko tamit ci kitaabu ar-riqaaq baabu tawaadu kon buñ ñëwee biñ la ñu ko wax kitaabul jihaadi wa siyar mu ne haddasanaa Maalik ibn Ismaa'iil al-imaam Muhammad ibn Ismaa'iil rahimahullah mu nekk ñu nettali mooy Maalik ibn Ismaa'iil di Maalik ibn Ismaa'iil ibn Dirham Abu Ghassaan al-Kuufi rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddasanaa Zuhayr mu nekk leen nettali mooy Zuhayr di Zuhayr ibn Mu'aawiya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 al-Ansaari al-Madani thumma al-Basri radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala après mu daal di indi hadis bi ba ni nga xam ne noonu la jeexe léegi <laughs> hadis baa ngo kon mooy euh, naagaak yonente bi alayhi salaatu wa salaam biñ doon wax aduba yonent bi alayhi salaatu wa salaam léegi lëkkaale mag buntu bi d'abord ginnaaw bi gisee lee bala ñuy dugg ci yeneen i façon jàngat insha allahu taala mooy <laughs> li yonent bi alayhi salaatu wax a ji nekk borom bi moo moo moo. mi dara warul moo warlul boppam que lépp loo xam ne day yëkkateku ci kaw suuf di yëkkateku bés dina jot mu daal di koy daaneel mu daal di koy wàcc waaw <laughs> moo tax gëléem gii nii di gëléem yonent saa salaam nga xam ne kenn doonu ko woon raw waaw kenn doonu ko woon raw suñu boroom def waaw soppeem bi la gëléemu soppeem bi gëléemu ku gënal ci mbindeef dara waaye teewul ba gëléemam nit noonu di gañe rek waaw di gañe rek waaw ku mu rawanteel gañe la suñu borom bàyyi ba benn bés indi koo xamante ne nii moom bokkul sax ci ñoo xam fële la jóge moom benn kaw kaw la waaw <laughs> benn bët waay sa waay <laughs> jóge na waaw indi ab jëreemam mu ñëw raw rawanteeg yonent saa salaam daal di koy raw waaw mu jeex <laughs> mu ko léegi mooy li nga xam ne moo doon comme ni mu wax ne lépp lu yëkkati ko rek boroom bi dina la wàcc bés. waaw moo tax nit moom bés boo bañee defet wala bañe ko la gañe mooy bul bokk ci li nga xamante ne nii mooy ca raw rawante ga waaw lépp loo xamante ne nii nit da koy gañe boo ci nekkee champion des champions dara loo ci doon doon bés dina ñëw. am lu la lu la lu la lu la raw loolu moom man dañaat wala nga ba rek waaw wala nga ba léegi nag euh, loolu mu indi li nga xamante ne euh, euh, mooy lëkkaaleem ak bunt bi lépp loo xam ne day yëkkatikulu wala mu yëkkatiku borom bi ci wàllu àddina quoi wàllu àddina bien sûr ndax lii ay rawante kii moo jiit nangam ak nangam loolu la voilà borom bi bés dina ñëw mu wàcc la ngir wan nit ñi tamit que moom alxaafidu waaye mooy arrafi'u mooy yëkkati waaye mooy wàcc léegi nag mu des ginnaaw loolu kon ñu ñëw ci liñ la doon wax naan la euh, bi ñuy wax Kaswa ci jotaay bee ñu génn naan ak am lien sax ak li nga xam ne mooy xadiis bi ñuy mujjee gis euh, euh, est-ce moom ak Kaswa ak li nga xam xamante ne euh, mooy jadaa benn kii maanaam euh, atuba bi benn la loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wute waaw dañ cee wute li borom xilaas wax qaswa u adba u jadaa un wa qiila fa zi taradafat nuuqu xayril xalqi dil qidami wa qiila adba u jadaa jadaa un li wahidatin qaswa li wahidatin yaa laxtilaafihim voilà mu ne qaswa u waaw qaswa am nañu ne adba u mooy adba mooy jadaa ñetti mbir la qaswa adba jadaa am ñu ne yooyu gëléem yooyu ay turu gëléem la benn gëléem bi képp la am ñeneen ñu ne waqiila am ñu ne fas yii yii nii taraa dafat taraa dafat dafa wuute dafa nekk loo xamante ne non non bokkuñu ah, bu ci nekk ak bosam la waaw mooy ay non non non fa waqiila qaswa wa u jadba voilà premier bi da ne ñetti biran gi qaswa asba ak jadba am ñu ne ñetti ñetti gëléem la yu wuute waqiila am ñeneen ñu ne non non fa ji taraada fat yii nii benn bi la ay synonyme kese lañ mooy xaswa dañ koy woowee abba di ko woowee jadaa waaw nuuqu xayril xalq yii nii daal mooy eh, eh, gëleemu li nga xamante ne nii mooy eh, gën jimbandéef dil mil qadam mi nga xam ne moom la borom bi jiital moo jiitu ñëpp waqiila am ñeneen ñu ne non attention taxaw leen abba mooy jadaa li waaxidatin abba ak jadaa benn lañ waaye xaswa beneen la voilà yaa laxtilaafihim waayu waay woonaa li nga xamante ne mooy seeni wute yu bari léegi loolu al imaamu alxaafiz ibn Hajar al Asqalaaniyu rahimahullah bi muy saraa xadiis bii ci fiñ la wax léegi mu ne euh, euh, gëléem gii nii dañ koy woowe adba mu ne walaw ka euh, am ci boroom xam-xam yi ñu ne non mooy liñ la wax sànq mooy li boroom xilaas wax am ñu ne non xam nga Atba lenn la Atba moom Ibn Faris da euh, dañ ko ko doon kon doonul wax tusamma Atba kon qaswa la qaswa waaw moo tax ñu ne yuqaalu laha al Atba ñu ne non non meloom la rek waaw da ko doon meloom la rek mais même bi la am ñu ne du moom waaw az-Zamakhshari rahimahullah mu ne al-atba eh, gëléem la goo xam ne mooy tànk yi loxo yi loxo yi dañoo gàtt loolu mooy meloon léegi nag boroom xam-xam yi comme niñ la wax sànq ñoom dañu wute est même bi la mu ne fa jazam alxarbiyu bil awal waaw alxarbi ne benn bi la moom mooy xaswa eh, mu ne comme li boroom xilaas wax léegi ne taraa dafat te zi tara dafat yii benn bi kese la waaw mu ne loolu alxarbi dane ma ne même bi la waaw mooy Adba mooy Qaswa mooy Jadaa te loolu imaam Ibn Saad daal dina koy soroo nettali ko ci sëriñam bi al imaam al-Waaqidi rahimahullah am beneen wax bu ne noo Jadaa euh, euh, euh, moom bokkul bokkul ak Qaswa waaw moom dafa newoon gëléem goo xam ne dafa nekkoon diggante ñuul ak weex.

mooy benn bi nga xamante ne gëléem gi nga xam ne moom kese la yonent may saa saam bi masa war wax wahyu bi di wàcc ci moom waaw kon loolu euh, euh, mooy wuute yi ci am léegi fii nii bokk na ci lañ ciy jànge mooy euh, ginnaaw loolu mooy li suñu boroom def waaw mooy amul dara luy yëkkati ko mooy gis nga <laughs> nit ñi léeg-léeg ñuy fantasme wu ci affaire yoo xamante ne amul lu dul seenum xel parce que xam nga saxaaba yi radiyallahu anhum mooy nit gi mooy ñun ñun laay wax voilà saxaaba yi radiyallahu anhum euh, euh, comme ni nga xam ne mooy yonent bi alayhi salaatu salaam mooy bindee mooy moom la yàlla ak soppeem yàlla bi diñ ko waxee yëpp waaw ba mbiram amaana moo war a raw yëpp tout le temps quoi te noonu lañ ko jàppoon te noonu la ko doon defe mais borom bi bëgg dindi loolu ñu xam ne yàlla mooy def lu ko neex waaw yàlla mooy def lu ko neex te mbiru àddina yi moom mooy du nit moo gën affaire am tout le temps moom mooy jiitu tout le temps déedéet <laughs> waaw moo tax borom bi daal di def ne tey nag cette fois-ci mu ñëw gaay a ah, kaw kaw bi jóge fee daal di koy gañ waaw kaw kaw bu jóge ne daal di koy gañe waaw affaire bi nag féete boor waaye mu indi gene <laughs> mu daal di indi gene bu bu rëy rëy waaw ci biir saxaaba yi radiyallahu anhu waaw léegi liñ doon wax sànq euh, Humayd moom moo ci Humayd euh, moom moo ci moo ci kii euh, moom moo ci ki woon ci est que moom moo ko jëlee ay tawil moo ne kaada daa nekkoon koo xamante ne kenn du ko raw aw kaada laa tusbaq tuutee des kenn doonu koon raw loolu moom euh, moom moo ci sikki fàkka comme ni ko al imaam al hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala daal di ci leerale léegi liñ doon wax sànq mooy kon euh, euh, euh, loolee boroom bi def te bon léegi gëléem gii nii gañe nañ ko loolu mooy dogalu yàlla voilà loolu kon nit ñi dañ ciy jànge ne nit lu mu baax baax tekkiwul ne moom léppam moo gën a baax voilà moo war a gën a baax oto waaw bu dee ko moom mooy raw saa su moo gën a baax non otoom na jekki affaire am du dox ah voilà te loolu amul benn lien ak moom baax ak baax gi mu baax lool la borom bi di wane waaw. mooy mbiri àddina yi lépp loo xam ne sama soppe dama koo jox koo xamante ni sama soppe la ma defal ko mbiru àddina yi loolu ak moom fa mu nekk amul benn lien que ne moom comme que affaire yi daa war di dox saa su ne déedéet borom bi mooy comme li ñu wax sànq arba fin mais mooy xaafu waaw mooy yëkkati waaye moom mooy wàcce waaw <laughs> waaw <laughs> moo tax al imaam al bi mu koy saraaki euh, euh, kii euh, Eh, nu mu tudd eh, eh, kitaabu riqaab bi mu ne lii dañ ciy jàngalan mu ne al imaam al xaafiz ibn Hajar rahimahullah mu ne fii ah, ah ishaara ila al hassi ala adami tarafu'i wal hassi ala tawaadu xadiis bi dañ ciy jànge day junj di jàngale di ñaax nit ñi ci ñuy bañ di yëkkateeku lu yëkkateeku ak tamit di ñaax nit ñi ci wàcce wàcce seen bopp. wal i'laamu day yëgle bi anna umuur ad-dunyaa naaqisatun ghayru kaamila kenn mbiru àddina yi day wàññeeku waaye du luy mat saa su ne waaw. al imaam ibnu Battaal mu ne nee na fiihi hawaanu dunyaa ala Allah dañ ciy jànge wàcc ak doyade àddina ci yàlla wa tanbiihu waaye tamit di mettre en garde di ñu di ñu di ñu attirer suñu attention di ñu jàngal di ñu yëgal ci ala tarkil mubahati wal mufaaxara ñu bàyyi ay puukarewante woog ay ay maa gën a kii léeg yooyu waaw wa anna kulla shay'in haana ala allah wa huwa fi mahalli da'fa lépp loo xam ne wàcc na ci yàlla ci loolu mu ngi nekk ci wàccuwaayu ad-da'a mu ad moo xam ne day day day day ad-da'a voilà mooy dina neex saay dina nax saay benn fa haqqun ala kulli dhi aqlin an yazhada fii kon nag war na képp koo xam ne boroom xel la lu la yàlla mën a defal ci mbiru àddina yi ah xamal ne ni la ko defale tey la mën a xëyee suba daal di koy rocc waaw kon nag mu ngi noonu le kon loolu al imaamu Tabari rahimahullah mu ne fiihi tawaadu fi tawaadu maslahatu diini wa dunya gis nga bokk na ci wàcc sa bopp maslahaay yéwénu àddina ak diine diine ak àddina fa inna naasa mu ne gis nga nit ñi law ista'maluhu fi dunya gis nga buñ doxaloon tawaadu buntu bii ñu nekk baabu tawaadu g nga bu ko doxaloon la zalat baynahum shahna gis nga meroo yi am seen diggante ak bañante yi day jeex wala starahu te konoon te kon bu boobaa dinañ nekk ñoo xam ne dañuy nekk ci am piix min ta'abin ci ay coono min taba ta'abil mubahat ci coono yi xëccoo wal mufaaxara ak di puukar wantewu waaye al imam al hafiz bim nettali mu ne wa fiihi aydan husn xuluq an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa tawadu'i dañ ciy jànge rafet jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni wàcce boppam xamal sahaaba yi lu ngeen di genewu lii la borom bi lii la lépp loo xam ne yëkkatiku na di jëm kaw bés dina jot mbiru àddina yi borom bi wàcce ko loolu la <laughs> loolu la ba pare di damay bu gisee li nga xam ne mooy saxaabaam yi ñu nekk ci gene du leen ci bàyyi noonu mu fexe teggil leen gene boobule voilà mu teggil leen gen gene boobule ndax lan <laughs> eh, eh, eh, li nga xam ne moom lañ ne woon bu ñëw wax ak ñoom <laughs> waaw waaye dañ ciy jànge nag course course man naa nekk mais course boo xam ne du course xaalis ak yoo xam ne nit ñi dañuy parier ci ginnaaw bu dee loolu baax voilà ndax yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam moom moo moo rawante ak ki nga xamante ne nii mooy kaw kaw bi waaw moo rawante ak kaw kaw bi kaw kaw bi daal di koy eh, eh, gañe moo tax moo tax ci riwaaye al imaam Ibn Moubarak Ibn Moubarak rahimahullah solo ko mu jaar ci Humayd ah waaye tamit al imaam Abu Nu'aym mu ne foofu ak beneen riwaay boo xam ne imaam Shu'ba mu ne saabaqa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam saabaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam arabiyun mu ne yonente bi alayhi salaam dafa am benn kaw kaw bu rawanteeg moom ci wàllu gëléem kursu gëléem kaw kaw bi gañe ko mooy kaw kaw bii nga xam ne ca qa'ud ji la ne woon ndax qa'ud <laughs> qa'ud benn gëléem lay doon ah boo xamante ne day dugg day am deux diggante deux ans ah ba ni muy duggee ci six wam loolu la ñuy wax qa'ud gëléem gu mel noonu la indi daal di ñëw daal di gañe li nga xam ne mooy jiit yonente bi alayhi salaatu wassalaam loolu tamit dañ ciy jànge ne lool dafa am solo mooy di jàng ay course yooyu di dawal ak yu mel noonu nga xam ne loolu euh, comme li nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam saxaaba mi ko doon def moom gis nañ ne fii moo ko def mooy baax baax gis nga ni mu wàcce woon boppam ba neewul moom kaw kaw la man du ma fi nekk di di di di moom walla di di jëkk mais da koo def ak moom mu daal di koy gañe mu xamal saxaaba yi dalal seen xel ne leen lan moo ci nekk voilà <laughs> lii la lu ngeen ko comme nag li nga xam ne ne noonu la boroom di def xoolal yow bu dee ci wàllu li jëm ci wàllu diine comme jihad waaw loo xamante ne moom jaamu yàlla mahd la ci la ñuy dem léeg-léeg ñu gañe léeg-léeg ñu gañe leen comme li leen borom bi wax ne waaw in masakum qarhun faqad masal qawma qarhun misla gis nga waa Quraysh tey <laughs> bu nee ne yéen julli ñi tey oxog ay gaañ-gaañ ay blessure ay metti dalee na laal dal leen yëg leen ne ñi leen ko teg tey muy waa Quraysh mais ñoom tegoon na leen lu tegoon naa leen lu jiitu loolu ci Badar wa yahwiluha bayna nas borom bi ne bés yaa ngi noonu ñoo koy jàllar bi diggante nit ñi bu kenn foog ne mbir yi moom day neex saasu ne déedéet léeg-léeg yow mbir ya nga jàppoon ne nii lay demee borom bi ñëw salfa añ affaire bi def ko moom ni mu bëgg ngir tamit nit ñi di dellu ci moom bañ a rek topp ci yi nga xamante ne waaye sëriñ bi la mbiru sëriñ bi tout le temps moo féete kaw mbiru keneen ak loolu loolu waaw ci wàllu cellte wallu diine waaye nag bu dee wàllu addina yii moom foto benn waaye mën naa gën a gën bi ku sëriñ bi la mu doon loolu tamit di indiwaat jaam yi di indiwaat taalibe yi di indiwaat sàkkukatu xam-xam yi ñu xam ne euh, euh, mbir yi li am solo nekkul mbiru àddina yi ak sëriñ bi lu mu ci am am am jàngalekat bi lu mu ci am am am yeneen bi am am am du loolu mooy lépp solo li ëpp solo mooy la nga xamante ne mooy moom fa ko yàlla teg ak la nga xam ne loolu lay joué loolu la ko borom bi doxloo ci kaw suuf waaye nekkul yi nga xam ne ay gaar-gaar la yu mu ko jox yoo xam ne yu muy jëfandikoo loolu ba ñu ne daal moom mu ci am keneenu keneen ah déet loolu nag mooy borom bi mooy wane loolu que ne nag gis nga moo tax mu def benn kaw kaw jëlul sax koo xam ne ku ñu xam kursu la koo xam ne bu ñëwoon nga ne ah champion de moo ko gañe rek waaw <laughs> ah champion gañe na moom moom waaye koo xam ne fële moom la jóge baax na ba gaa yi kenn xamul turam moom waaw jóge ne benn bédouin sa waay ak seeku gëlee moom ne xaas yonent way sa <laughs> daal di rawanteeg moom waaji raw ko mu jeex takk <laughs> affaire yi mooy daal l'islam moo neex quoi borom bi mooy ki nga xam ne fa'aalun aji jëfaakoon na daal limaa yurid lu ko soob kon nag ci kaw noonu mooy wàcceeg yonent bay sasam ngay gis bay dëkkan bay bay ab bédouin bu jóge fële waaye euh, wàcc ba wax ne waaway ne ne waaw lii la lii la ngeen bëggoon <laughs> lii la yàlla moo jël engagement moom mi dara warul fa haqqun ala allahi waaw min ad-dunya dara du yëkkatiku ci àddina bii lu dul eh, dina ko wàcc voilà mooy mbir yi moom loolu la jógab daanoo fi nekk nit ki nag bu ciy def lu mu ci man di def na fekk mu am ngërëmu yàlla looloo ci am solo ak lii nga xam ne moom la yonent bi saasaam di tadrib li nga xam ne mooy saxaaba yi di leen ci na ñuy def li nga xamante ni mooy ay course ak yu mel noonu nga xam ne dañ koy soxla ci wàllu jihaad bu ñuy dem ak yu mel noonu bu doon tay dawal yi nga xamante ne ni ay pilotage ak yooyu yëpp dafa baax jullit ñi daal di nekk ñoo xam ne dañ koy man di ko def xamante da leen di jariñ non seulement lu dagan la def ko waaye it da leen di jariñ bu ëllëgee buñ soxlaa nekk ci situation de xare wala jàmmaarloog noonu yi kon nag ci kaw noonu insha allahu taala la ñu jeexal xadiis bi walillahi alhamdu wal minna suñu borom daal di ñuy baax ñu jeexale ko amaamu baytihil haram yal na ko borom bi def loo xam ne lu muy nangu la bokk ci yi nga xamante ne nii jaamu yàlla yi nga xam ne da koy nangu ilaa yawmi diin defal ko ko kon nag ñu yem noonu ba jotaay ñëw ñu jël buntu bi nga xam ne